wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa sallama alaykum ahlul kitaabi faquuluu wa alaykum muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah muy ñëwoon ñun ci garab gi ñu nekk ba léegi. wala ci buntu bi wala ci chapitre bi euh, <coughs> ñu nekk muy baabu tahrim ibtida'ina al-kafira bis-salam banim jeexe muy chapitre cent trente-huit ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi ñu gisoon moo doon xadis bi ci njëkkoon buntu bi ndax ñetti xadis kese la moo doon xadis huit cent soixante-six mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa laa tabda'u al-yahuuda wala an-nasaara bis-salaam walillaahi alhamdu wal minna ba nim jeexe tey ñu war a gis xadis bi ci tegu woon nga xam ne comme ni ñu ko waxe woon al imaamu rahimahullah ni mu tudde bunt bi lu ci nekk la jël benn xadis indi muy ñetti wàll wàll wu nekk xadisam bu njëkk bi baabu tahrim ibtidaa'in al-kaafiri bis-salaam bunt bi dama koo teg man imaamu nawawiyu rahimahullah pour leeral ne dafa xaraam ñu julli ni ñuy tàmbale di njëkk e, nuyu yéefér mu indi woon xadiis sayna Abu Hurayra bi ñu rappelé léegi biñ fàttali léegi wa kayfiyati raddi alayhim naka lañ leen di wi nuyoo bu dee nag ñoom ñooñu njëkk nuyu nag ñooñu nuyu nu ñuy def loolu mu di xadiis sayna Anas bi kon mu ne mooy xadiis huit cent soixante-sept mu ne wa an anasin mu ngi jële ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne moom sayyidina anas de neena qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena ida sallama aleykum bu leen nuyuwee ahlul kitaab yi ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere muy les gens du livre mooy ñam min al yahudi wan nasara bu dee ñoom dañ leen a nuyu fa quulu na leen fay te bu ngeen leen di fay na ngeen wax lii <clears throat> ana lu ngeen daa wax eh, waaleykum nee leen ak yéen itam waaw ñu ngi leen di delloo li ngeen wax rek yéen itam ñu ngi leen di delloo naa alayhi mu ne xadis bi bokk na ko solo al imaamu al-Bukhari naka noonu al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullah alayhi ibn Hanbal jiitu woon na leen ci seen taalibe neen <coughs> mbokku taalibe al imaamu Abu Dawuda daal di woon na koy solo solo na koy naka noonu al imaamu Tirmidhi ak al imaam Ibn Maaja al-Qazwini rahmatullah alayhi nga gis ne waa sunanu arbaa ñoom ñëpp ko solo am des illa an-Nasa'i rahmatullah al-jami' al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci ñaari bërëb waaye bërëb bi nga xam ne moom la ñu jëmoo kitaabul istizan baabu kayfa yuraddu ala ahli dhimmati as-salam ana naka la ñuy delloowe waa dhimma mooy ñi nga xam ne ay du ñuy jullit waaye dëkk ci réewum jullit mi nan nañ leen di delloowe bu ñu nuyoowe mu ne hadathana usmanu ibnu abi shayba mu ne ki ñu nettali imamul bukhari abu abdillah mooy suñu sëriñ do usman ibn abi shayba nekk grand frère u say abu bakr ibn abi shayba boroom musannaf ah ma magam bi mooy usman ibn abi shayba yàgg nañ leen a gis ñoom ñaar rahmatullahi alayhima qaala mu ne hadathana hushaym mu ne ki ñu nettali mooy hushaym ibn bashir al-wasiti hushaym mi Euh, euh, Bukhara euh, moo doon cosaanam waaw moo ki imaamul Bukhari rahmatullah ñoo bokk cosaan fële ca Bukhara muy Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami Abu Muawiya ibn Abi Khazim rahimahullahu ta'ala ah, moom mu ne qaala akhbarana Ubaydullah ibn Abi Bakr ibn Anas mu jël ko ci sëtu Sayyidina Anas ibn Malik muy Ubaydillah ibn Abi Bakr doomu Abu Bakr ibn Anas ibn Malik Abu Bakr doomu Anas Seydina Anas daa am doom ju mu tudde Abu Bakr doom Abu Bakr moo am doom ju mu tudde Ubaydillah kooku nag mooy sëriñu Husaym mi ci ñoom la ko jële Ubaydillah ibn Abi Bakr ibn Anas ibn Malik qaala mu ne haddathana mooy maamam moo ko nettal mu ne nettali nañu ñun Ubaydillah Ah, Anas ibn Malik di Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala bi maamam neewul nettali na sama maam waxoon naa la arab yi comme <laughs> <laughs> jaar ci turu sa baay noonu lool lool du dara ci ñoom ñoom loolu <laughs> affaire kii la aada la ñoom seen aada um, dañuy wax seen tur waaw léeg-léeg nag ñu wax ab yi waaye eh, mooy bu ñu waxee turam du dara comme ni ñun wolof yi eh, nga xam ne ñun suñu aada mooy boo waxee. Eh, li nga xam ne mooy sa baay di ko woo eh, sa baay tudd Moodu Njaay nga naan nga naan eh wool ma Moodu Njaay gars yi dañuy foog ne xanaa kay waxoo sa baay buñ jàppee buñ xamee ne sa baay hmm, saa yi moo ñàkkug mel ni koy woo benn waaye ci mbedd bi loolu affaire u aada la waaw al aadatu nag mu xakkama bul ne ah non non waay yooyu jëf waay bu waay yow non <laughs> loolu dañ ciy bàyyi xel kon muy jële ci maamam di Seydina Anas waaye mu ne an Anas ibn Har akhbara ah, ahdathana nettali nañu Anas ibn Malik di Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghanm ibn Ali ibn Najjar al-Ansari Dhul Uznayn Abu Hamza Abu Hamza al-Ansari an-Najjar al-Madani al-Basri radiyallahu ta'ala anhu khadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam annahu qala qaala annabi sallallahu alayhi wa sallam idaa sallama aleykum ahlul kitaabi fa quulu wa aleykum nii la ko al imaamu al-Bukhari solo kanta al-imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhi moom mu ngi ko indi ci moom da leen dajale kitaabu salaam baabu nahyi an ibtidaa'i ahli kitaabi bi salaam moom mu ne eh, ñaari kii ci indi eh, léegi nañ jël beneen bi nga xamante ne nii ndax beneen bi eh, bu njëkk bi mu njëkk indi moom bii imaamul Bukhari indi benn lañ te fii Husayn mën a jaar sauf que. boobu imaamul imaamul Buxaari kat la jëlee xadiisam moom mu ngi ko jëlee ci Usmaan ibn Abi Shayba mu ne haddasanaa Hushaym ah. Kanta imaamu Muslim rahmatullahi alayhi ci Yahya ibn Yahya rayhaanatu Naysaabuur moom itam sëriñ la ci imaamul Buxaari moom mu ne axbaranaa Hushaym an Abdillah ibn Abi euh, ibn Abi Bakr muy doomu sëtu Seydina Anas qaala sami'tu Anasan voilà yaqulu yaqulu qaala Rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam mu ne wa haddathanii Ismaa'iil ibn Saalim imam Muslim mu ne te nettali na ma càllale bi keneen ku Ismaïl ibn Salim man dong muy as-Sa'igh Abu Muhammad al-Baghdadi al-Basri al-Makki rahimahullahu ta'ala qaala moom it mu ne haddathana Hushaym ñu gis ne pivot bi mooy kan Hushaym ibn Bashir ibn qa ibn al-Qasim ibn Dinar al-Wasiti al-Bukhari al-muallim al-Bukhari al-asl rahimahullahu ta'ala mu ne akhbarana Ubaydullah ibn Abi Bakr an jaddihi gis nga fii bu jëlee ci maamam Anas ibn Malik anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaal ila sallama aleykum ahlul kitaabi fa quulu waaleykum léegi nag nañ jël beneen bi bi ci imam muslim ndax da leen a tegale imamu muslim wa abul husayn mu ne haddathana ubaydullah ibnu muaz mu ne jëlee na ko mu ne haddathana nettale nañu ubaydullah ibnu muaz muy ubaydullah ibnu muaz ibnu muaz ibnu nasr ibnu hasan ibnu al-hurr ibnu malik ibnu al-khashkhash al-anbari at-tamimi al-Hafiz al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana abi Ubaydullah jëla ko ci baayam mooy Mu'az voilà mooy Mu'az ibn Mu'az Abul Muthanna at-Tamimi al-Anbari al-Basri al-Qadi rahimahullahu ta'ala ha imam Muslim ne taxawal mën di la beneen càllale mu ne wa haddathani Yahya ibn Habib mu ne tenettal ne ma ko man dong nag cette fois-ci Yahya ibn Habib li sama sëriñ di Yahya ibn Habib ibn Arabi al-Harithi ñi na Shaybaani la Abu Zakariya al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Xaalidun mu ne yaani ibn al-Haaris mu ne ki ñu nettali mooy Xaalid imaam Muslim ne ki mu ci jublu mooy ibn al-Haaris de Xaalid ibn al-Haaris ibn Ubayd ibn Sulaymaan ibn Ubayd ibn Sufyaan ibn Mas'uud al-Juhani al-Hujaymi al-Hujaymi comme Abu Jurayj <laughs> al-Hujaymi Abu Usmaan al-Basri rahimahullahu taala fàttala ko fàtte wo Abu Juray kam <laughs> Jaabir ibn Sulaym mi ne maa ñëw yenent bi alay saat salaam ne ko alayka salaam mu ne ko bu laa taqul alayka salaam voilà <laughs> moom Hujaymi mii la voilà comme yamnaa bi comme kii <laughs> eh, Xaalid comme Xaalid mii nii allahu akbar al-Hujaymi al-Basri qaala ñoom ñaari ñoom ñu ne haddathana Shu'batu ñii mu ne ñettali nañu Shu'ba muy ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala mu ne xaata xawal man di la ñetteelu càll la man imam Muslim wa haddathana tanettal nañu ba léegi hadis bi Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar sama ñaari sëriñ kenn ki di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri ñu ngi doon ko xam ci Buntaar rahimahullahu taala non Muhammad ibnul Musanna <laughs> <laughs> eh, az-Zamin Abu Muusa Muhammad ibnul Musanna ibnu Ubay kii mooy az-Zamin Abu Muusa al-Anazi al-Basri rahimahullahu taala wa Bashar ak xaritam bi ñoom ñaar ñi ñëpp di waa sëriñ waa kutubu sitta wa ibnu Bashar de Muhammad ibnu Bashar ibnu Usmaan ibnu Daawud ibnu Kaysaan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz si yowoon ci Bundaar al-Basri rahimahullahu ta'ala wa lafdu lahuma mu ne nag Imam Muslim mu ne kaddu yu ma indi fii nag sama ñaari sëriñ yi ma mujj tudd ñoom la ñeew qaala ñu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far ñu ne gëleen nettali mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlahum Abu Abdillah al-Basri moom ñu xame koon ci Ghundar doomu ba doomu jiitlewu Sayyidina Shu'ba mi mu jële hadis mu ne haddathana Shu'batu mu nekk ñu nettali mooy Shu'ba mi ngi sànq ibn al-Ward rahimahullahu ta'ala ibn al-Hajjaj ibn al-Ward qaala mu ne sami'tu Qataadata mu ne dégg naa Qataada di Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Abdillah ibn ibn Amr Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haaris ibn Saduus moo la ñu naan ko Saduusi al-Basri Abul Khattaab rahimahullahu ta'ala albasariyu rahmatullahi alayhi yuhaddisu muy nettali an anasin di nettali jëlëj sayna anas radiyallahu anhu anna ashaba annabiyi kene sahaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qaalu dañ ne ko dañ qaalu linnabii sallallahu alayhi wa sallam dañoo wax yonente sallallahu alayhi wa sallam ne ko mais inna ahlal kitaab yusallimuuna alaynaa fa kayfa nuraddu alayhim waaw yonente bi alayhi salaam ñun de waa ahlul kitaab dañ ñuy nuyu waaw mais yonente bi alayhi salaam nañ leen leen di faye <laughs> qaala qulu waaleykum doone bu boobaa na ngeen leen waaleykum ñun itam ñu ngi leen di fay voilà nii nii la ko al imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaji rahmatullahi alayhi daal di solo boo gisee riwaay yi fi gisee waaleykum wa bi da cee nekk loolu am solo dinañ ci taxaw léegi kon taxriij baa ngoog ci gàttal walillahi alhamdu wal minna léegi <clears throat> nañu xool baxs bi ci al imaam al-Haafiz Ibn Hajar def bi sharh hadiis bi. ci euh, li nga xam ne mooy Fathul Baari sharh Sahih Imaam al-Bukhari muy kitaabul istizaan baabu kayfa yuraddu ala ahli zimmati salaam hadith six mille deux cent cinquante huit al Imaam al-Bukhari te loolu moo ñu indaale lëkkaale bi mooy lëkkaale bi <coughs> ak buntu bi bala ñuy dugg ci li al Imaam al-Hafiz di wax ñaareelu njàngat ginnaaw taxriij bi fi ñuy fekk hadith ak kaddu yi nga xam ne en tout cas yenn yi nga xam noonu lañ ko solowee ñu ko solo ak ñeneen ñan ñoo ko solo léegi ñaareelu njàngat bi mooy li nga xam ne mooy lëkkaale bi ana ban lien ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi ñu ne la mooy wàllu mooy beneen wàll bi ñu la wax bunt bi la mu ko njëkk a tuddee baabu tahrimi ibtidaa'in al kaafir bi salaam loolu romb nañ buntu xaraamal di tam suñu tàmbali yéeféer bi di ko nuyu loolu jàll nañu wa kayfiyatu raddi alayhim naka lañ leen di delloo mu indi hadis bi nga xam ne saxaaba yi ci riwaay yi ñu gis bu sooy imaam muslim bi foofu Seydina Anas dane saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ñëw laaj yonent way sa ne ko ahlul kitaab bi dañuy nuyu bu yahuudi yi surtout ñoom lañ doon wax ndax ñoom lañu doon dundal muy dina waaye bu ko way waxee mooy nasaraan yi duggaale rek waaw nan lañ leen di faye yonent way sa saam ne quulu fa quulu na ngeen wax wa alaykum yéen tamit ñu ngi leen di delloo kon alhamdulillah kon lii ñu xamee ci ne kon ahlul kitaab nu ñu leen di dellooyee bu ñu nuyoowee wa waaw loolu nag euh, lii la yonent bay saa saa wax di gis boroom xam-xam yoo xam ne dañuy wax loo xam ne du ñu ne dañoo gis li yonent saa saa wax di wax leneen gàtt bi ñu leen mën a amal mooy ne amaana jotewuñ xadiis bi wala ñu jàpp ne euh, ñu ñu ñu interprété ko na neen waaye li yonent saa saa wax dafa leer moo tax lii mooy li dëgër waalul kitaab buñ la nuyee dañ naan buñ la ne xam nga waxoon nañ ci jotaay bi ñu génn waa léegi <laughs> est ce dañ leen di asalaamaaleykum loolu li gën a dëgër lool déedéet waaw te li gën a dëgër mooy dafa xaraam comme ni ko imaamul Buxaari imaam an-Nawawi waxee waaw léegi kantaa li ci salaf yi doon wax naan ñenn ñi di leen nuyu ndax sabab ñi nga xam ne sax après loolu moom ñoom ñoom ngay ñoo ñoo ci tegu mooy ñi nga xam nañ ne boobu sabab taxee wala tax tax wala loo xam ne loroo tax waaw loolu loolu mën nga leen a dégg waaye bëgg koo joyal noonu loolu moom amul benn cëslaay moom loolu daa dëgërul parce que lépp loo xam ne moom la ñuy tegtaloo loolu ay umumaat la yoo xamante ne nii comme ni ñu ko gisee woon ay xam ay ay xadis yoo xam ne dañoo dañoo joyal yonent bay saa saa ñëw tënk ko leen yi sar'u man naa ndax waxu Seydina Ibrahima alayhi salaam bi mu doon nuyu baayam bu ci kaw noon ñu ne nuyu la te loolu moom la ku mel Imaamul Qurtubi ne waxu Imaam Ibn Uyayna boobu nag ne nuyu la daa mel moo gën a leer ci biir waaye loolu dañ naan dañuy xool est ce que yonent bi alayhi la ñu jàngal ñu ñu nee na laa tabda'u al yahuda wala nasaara bi salaam kon ñu xam ne kon ñun lool concerné tuñ moo tax mënuñu koo jooyal noonu di wax léegi nag ñun ku ci nekk ak suñu laa ngi ñu yor comme koy nent bay saa saab loolu la wax ginnaaw bi nga xam ne ñun li ñu nootal mooy dafa xaram léegi am na yeneen i affaires yoo xam ne mën nañ ko wax loolu moo taxoon imaamul xaafis na xajar naan boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ne képp koo xam ne dañ la ne asalaamaaleykum nga naan sabaaxul xayri sabaxta xayraak sabaxta xayraak ay masaul xayr loolu noonu laa yujjiu loolu moom de toute façon loolu loolu <laughs> loolu na rek waaw léegi comme que loolu nag ñun yooyu kon lu tee ñun ñu jël yooyee waaw bu def arab yi laa man a koo xam ne ab ab ab ab chrétien la mais arab laaj yooyu ñu mu may man ma bañ ko dootu ba koo xam ne salaamaaleykum bi ma xamee li ma koy wax ah masaul xayr rek waaw kay yooyu laa koy wax waaw waaw loolu sapata xayra nag façon yu mel noonu wala Euh, leneen daal lu ngeen di xool waaw waaw an'am sabaha wala yooyu gars yi nga wax ko loolu mais taal ñun nag bu dee ñun man ngaa jaar ci nanga def waaw en français bonjour en anglais good night bu dee guddi la waaw good morning voilà good afternoon voilà bon joorno yooyu man nga cee jaar loolu moom as ak asalaamu aleykum bokkuñu loolu moo tax boroom xam-xam yi ne képp ku ñu ne asalaamaaleykum nga naan bonjour yow defoo fi dara laa yu ci arab sax ay sabaaxul xayri loolu ku ne saba ji nga naan loolu déedéet <laughs> waaw <laughs> waaw asalaamaaleykum nga naan ko marhaban kayfal haal nangam loolu yow fayoo dara voilà kon nag yow nga jaar ci loolu kayfal haal waaw yaa afaan bu dee ne afaan moom chrétien la voilà <laughs> mu ngi noonu bu ko defee yow di nga moytu en tout cas yonent bay saa saa wax ne bu leen leen njëkkee nuyu léegi nag bu ñu nuyoo nag waaw parce am na ñoo xam ne dañuy def ko ay jullit mooy aada lay doon comme Sénégal boo demee chrétien dañ naan la asalaamaaleykum waaw ah, asalaamaaleykum na ngeen def waay lu mel noonu <laughs> waa loolu bu amee wala asalaamaaleykum <laughs> léegi bon bu wolof bi salaamaaleykum <laughs> ah, yenn usage yi naan non salaamaaleykum moom non loolu moom du mu nuyoo parce que salaam salaam maalakum mooy salaam yéen jàmm maalakum yàlla na mu bu ngeen am. maalakum salaam moo yow itam nga fay ko moo tax xoolal rek waaw <laughs> comme que laa ñaanal ne la salaam maalakum jàmm ah maalakum yàlla yéen maalakum bu leen am jàmm yow itam boo koy fay <laughs> doo ko tay sax nga ne ko maalakum salaam mooy yow itam <laughs> maalakum bépp yéen mu ñeel leen salaam jàmm c'est vrai que nañuy xoolaat affaire yi quand bu dee ne boo xam nañ ne seen intention jubluwuñ ci yooyu mais quand kàddu yi dañoo am sens. waaw kii nuyu na salaamaaleykum parce que da ko wolofal kooku de façon jublu ci ne <laughs> na mu la waaye yooyu yëpp tamit dafa am solo yoo xam ne yu jara bàyyi la leer na ci ustaas yi di ko <laughs> muy loo xam ne hmm, nokta <laughs> bu xoromu la waaw kon mooy assalaamu aleykum voilà dañuy fexe loolu jafewul quand même assalaamu aleykum waaye ku war a wax salaamaaleykum war a man salaa boobu nga as salaamu aleykum <laughs> waaw soo ñu yar tamit suñu bopp ci mi eh, yonent bi alayhi salaatu ak yi nga xam ne tamit mooy yu correct quoi <laughs> voilà nga ne ko wa aleykum salaam wa maalekum salaam <laughs> léegi kon mooy dañuy miin loolu di wala euh, mooy chrétien man la wax lool animiste bi man la wax lool ceddo bi man la wax lool waaw ah, salaamaaleykum na ngeen def waay waaw bu boobaa nañ leen nga ne yoleen saa saa na ngeen ne wa aleykum <laughs> delloo nañ leen eh, eh, léegi nag eh, hadis bi kon lëkkaale baa googu mooy boo seetloo daa am nag lu taxoon daa amoon tax tax boo xam ne moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam wax lii te ñoom imaamul hadis bi lu Seyna Anas kese moo ko soloole am na ñu bari ci saxaaba yi ñoo xam ne dañ koo soloo ku mel ni Mawlaana ibnu Umara radiyallahu ta'ala anhu nee na radiyallahu anhuma te boobu it la mu ne yonent ba dañ ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna al-yahuda idha sallamu alaykum yaqulu ahaduhum assalamu alaykum faqul alayk mu ne yahuud yi parce que ñoo xam ne dañu kàccooroon ci ñoom te loolu bari na ci ñoom waaw yonent saa salaam ne innal yahuuda yahuud yi de idaa sallamu aleykum bu ñu leen nuyee lan la ñuy wax yaqulu ahaduhum da gis kenn ci ñoom di leen nuyu naan asalaamaaleykum xam nga waaye bu ko gaaw asalaamaaleykum da ngay fan asalaamaaleykum la wax ndekete yow mooy yal na dee nekk sa kaw asalaam mooy almawt loolu la ko ñu bari di tekkee wala ak ak ak yokkat ci seen diine jëm yéen ñii asalaamaaleykum voilà foqul mu ne nag bu waxee lool da ngeen wax waaleykum. Hmm? waa léegi loolu lépp imaamul Haafid na Hajar dina ci ñëw léegi riwaay yooyu Sayyidatu Aïsa yeeg yooyu nga gis ne loolu moo taxoon à vrai dire saa saa wax gaay yi eh, saxaaba yi laaj ko xoolal léegi nañ jël baxs bi ci al imaam al Haafid na Hajar comme ça yeneen saxaaba yi riwaay yi ñu indiwaale yooyu al imaam al Haafid na Hajar ci buntu biñ la wax léegi kitaabul istizaan baabu kayfa yuraddu ala ahli dimmati assalaam ah mu ne <coughs> eh, fii. <laughs> Eh, mu ne aw awradahu mu ne xadis bii mooy alxadisu saalis ci bunt bi imaamul Buxaari daf fi rengale ay xadis xadisu ibnu Umar biñ la doon wax sànq ne ida sallama aleykum alyahudu fa innama yaqulu ahaduhum assalaamu aleykum boobu la teg boo sayyidatu Aysa bi ne njëkkoon waaw mooy bi yahud benn mbooloo ci yahud yi duggee saat saam ñu ñëw ne ko assalaamu aleyk sayyidatu dégg na affaire bi ah <laughs> Yonent bi saat saam nag moom itam dégg na ko waaye da leen ne waa da leen waaleykum léegi Sayyidatu Aisha dégg ko fu nee na way ne aleykumu saamu wallaanatu yal na dee ak way rëbb nekk ci seen kaw yéen ñi bon ñi. yeneen saa salaam ne ko max leen yaa Aisha mais Aisha dallu bopp fa inna Allaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi waaw ndax yàlla daa bëgg dal nee na ma ne ko mais fa qultu ya rasulallah wala tasma ma qalu mais yeneen saa sam xanaa déggoo li yahud yu yées yi wax qaala rasulullah qaala rasulullah yeneen saa sallam ne mais faqad qultu wa alaykum ne ko Aisha mais nee naa wa alaykum waaw bul foog ne dégguma ko waaye dama leen koo delloo <laughs> kon mu ngi noonu waaw <laughs> kon mu ngi noonu quoi ah <laughs> ah allahu akbar ah, léegi léegi nag ñu ñëw léegi nag ñu ñëw kon euh, euh, mooy ñaari xadis yooyu la jiital après daal ci teg xadis Seydina Anas bi léegi nag moo tax mu ne mu ne awradahu min tariq Ubaydillah ibn Abi Bakr ibn Anas mu ne xadis bi imaamul Buxaari mu ngi kon di ci yoonu Ubaydillah ibn Abi Bakr ibn Anas min gis sànq Seydina Anas mu ne haddathana Anas ibn Malik yaani jadda yaani jadduhu di ci dul mooy eh, ki nga xam ne eh, mooy eh, maamam Hmm? yaani jadduhu jaddahu bi lafzi ida sallama aleykum ahlul kitab ahlul kitab faqulu wa bu leen ci kaddu bu dee ne waa ahlul kitab dañ leen a na ngeen leen ne waa wa aleykum yéen mu ne kaza rawaahu mukhtasara naka nii la ko soloowe loo xam da koo tënk mu ne war a waawu qataada an anas atammu minhu akhrajahu muslim mooy buñ la wax sànk ne la nañ jël boobu bu Seydina Shu'ba bi mu ne jëli ci qataada muy nettali ci Seydina anas boobu lay wax te gis nañ ko sànq walilah alhamdu wal minna mu ne naka noonu la ko soloowe nag Qataada jële ko ci Seydina Anas lu gën a mat lii ko imaamul Buxaari tënk ni imaamul Muslim it soloo na ko noonu tënk comme nii bu imaamul Buxaari mu ne axrajahu Muslim Abu Daawuud wa Nasaa'i min tariiqi Shu'ba an Seydina Shu'ba moo ko jëlee ci Qataada mu jële ko Seydina Anas naka noonu mu ne imaam Abu Daawuud ak Nasaa'i ñoom ñëpp soloo nañ ko mu ne inna mu ne bi lafzi inna ashaaba mooy waa ahlul kitaab kat dañuy nuyu waa nan lañ leen di fay yonent bi alayhi salaam mu ne wax leen wa aleykum yéen itam delloo lañ leen mu ne wax rajul Bukhari fil adabil mufrad mu ne al imaamul Bukhari ñii may sara téereem bi al sahih bi soloo na ko ci beneen génn na hadis bi ci beneen téereem daal adabul mufrad min tariqi Hammaam an Qataada woowu Hammaam du son ba waaye Hammaam moo ko jëlee ci Qataada bi lafdi rahmatullahi alayhi ma mu ne marra yahuudi waaw fa qaala assalaamu aleykum fa radda ashaabu nabi sallallahu alayhi wasallam na ne benn yahuud daa romb saxaabaay yonent bi alayhi salaam fekk yonent salaam mu ngi ci seen biir waaw yonent bi alayhi salaam ma nga fa nekk ay saxaaba yenn saxaabaa bi am benn yahuud romb ne assalaamu alaykum yal na dee nekk ci seen kaw <laughs> waaw <laughs> ni mu koy waxee day gaaw nag <laughs> farat da ashaabu nabi saxaabaay yonent bi alayhi salaam jëliwuñ affaire bi pour woon benn assalaamu alaykum ñu daal di koy fay fa qaala après mu ne qaala assalaamu alaykum ah yonent bay saa saam ne leen est-ce xam ngeen lan la wax waxul asalaamaaleykum asalaamaaleykum la wax waaw fa axadu ju dem al fa axad fa uxida yi faataras ñu jë dab yahuud bi ne ko ay kay kay jëli indiwaat ne ko lan nga wax yow <laughs> mu reconnaître ne yonent saa sax ne asalaamullah yonent saa sax ne voilà wax naa leen waxu leen asalaam fa qaala nag mu ne ruddu alayhi <laughs> kon fay leen ko waaw. mu ne wa akhrajahu Abu Awaana mu ne al imaam Abu Awaana solo na ko fii saxiix ci saxiix min tariqi Shaybaan mu jaar ci yoonu Shaybaan nahwa riwaayati Hammaam bi mel ni riwaay bi ko Hammaam jële ci Qataada an Anas mu ne wa qaala fi aaxiri ci mujj mujjanteelu hadiis ba rudduuhu ayo fay leen ko fa raddu fa radduuhu ñu fay ko fa qaala aqultu assalaamu alaykum mu ne dafa ñëw da da ko rudduuhu waaw indi leen ko da da bi mu rombee ne asalaamaaleykum yahud bi saxaaba yi fay yeneen saa salaam ne dem leen di waat ko dem leen dem ko rudduhu faradduhu gaa yi dem jëli ko fa qaala yeneen saa salaam ne ko aqultu asalaamaaleykum asalaamaaleykum qaala naam yeneen saa salaam ne ko yow loo wax asalaamaaleykum nga wax mu ne ko waaw <laughs> mu ne fa qaala inda daalika ca foofee nag la ne yeneen saa salaam ne idaa sallama aleykum ahlul kitaabi fa quulu fa booba. ne iza sallama bu nuyoo aleykum bi seen kaw ahlul kitaabi waa téere bi na yéen wax wa ni ngi leen koy delloo waaw mu ne wa taqaddama na fii kalaami ci wax ji mel ni ala hadiisi Aïsha min wajhin aaxar an Qataada bi ziyaadatin fii ci hadiis eh, Sayyidatu Aïsha bi bi beneen wàll boo xam ne ci Qataada boo xam ne dañ ci yokk wa sayaatii fi istijaabatil murtadi min tariiqi Hishaam ibn Zayd ibn Anas boo xam ne dina ñëw ci téere boobale Euh, ci istitaabatul euh, murtaddiin ci yoonu euh, Hisham ibn Zayd ibn Anas beneen sëb si na Anas mu ne sami'tu Anas ibn Malik Anas ibn Malik yaqul mu ne dégg naa Anas ibn Malik mu naan radiyallahu anhu marra yahuudiyyun bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala assalaamu alayka <laughs> fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa alayk <laughs> waaw nee na wenn yahuud daa romb Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne assalaamu alayka yal na dee nekk ci sa kaw yow <laughs> yeneen saa ne wa alayka tam yàlla <laughs> la koy delloo summa qaala atadruuna maadaa yaqul mu ne saxaaba yam ne woon est xam ngeen lan la wax qaala assalaamu alayka waaw non ki neneen xam ngeen lu wax dane assalaamu alayka loolu mu nuyu dane noonu yàlla na wax dee nekk sa qaalu ñu ne ko mais ya rasuulallah alaa naqtulu mais loolu dafa lay saa saam mais doo bàyyi ñu rey kii ndax duñ ko rey qaala idaa fa quulu wa alaykum waaw ne bu dee da nuyu waa ahlul kitaab na wax ne wa aleykum ñu leen koy delloo waaw mu ne wa fii riwaayati Tayaalisi anna al-qaa'ila alaa naqtuluhu Umar <laughs> beneen bi bu Anas bi imaam Abu Daawud at-Tayaalisi soloo na ko rahimahullah foofu da ne wa aji wax bi Seydina Anas ne kii ne ndax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko rey kooku mooy Umar waaw moom mooy mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baal ma cor moo xa moo sëy naa Xaalid moom loolu Walid moom doonuñ ci woon xaarante moom waaw mais nag képp ndigal dañuy laaj leen saa salaam waaw ndax ñu takkale baatu waaj yi ak ak yaram bi saway <laughs> lool rek lañ ndigal la ñuy xaar <laughs> mu nekk nag al imaam al haafis mu ne wal jam'u bayna haadihi riwaaya anna ba'da ruwaati hafiza maa lam yahfaz al aaxar wa atammaha wa atammuha siyaaqan riwaayatu Hishaam ibn wa ka'anna ba'd as-sahabati lamma akhbarahum an-nabi sallallahu alayhi wasallam anna al-yahuda taqulu dhalika sa'alu hina'idhin an kayfiyati ar-raddi alayhim kama rawahu Shu'ba an Qatada wa lam yaqa hadha as-su'al fi riwayati Hisham ibn Zayd mu ne nag boo seetloo bu ñu dajalee riwaaya yépp day mel ni li mu niru mooy lenn ci ruwaat yi ñi soloo hadis bi am na ñoo xam ne dañoo takk lu ñeneen takkul bi ci gën mat nag ni ñu ko indee mooy riwaayatu Hisham ibn Zayd bii ma fi tudd léegi mu ne waka am na day mel ni ba'du saxaabati lenn ci saxaaba yi bi leen yonent bay saa saam xabaare ne yahuudi kat lii la ñuy wax assalaamu alayka ka ñuy wax ci lañ ko laaj ne ko waaye yonent bay saa saam kon nan nañ leen di faye ah, ah comme ni nga imam Somba solowee jële ko ci Qataada mu ne ta rotul laaj bi la rotul ci riwaayu Hisham ibn Zayd waaw mu ne walam taxtalif ruwaat an anas fi lafdil jawaab wa huwa wa aleykum léegi kon pare na ci lool imaamul xaafis leen la bëgg a wax da la bëgg a wax ne daa mel ni hadith yi bi muy wute xew-xew yi benn xew-xew la woon mooy xam nga Qataada fee dana Seydina Anas dana saxaaba yonent saa saa dañoo laa yonent saa saa ne ko mais eh, ahlul kitaab sax dañuy ni ñuy faye eh, mu ne na eh, ngeen waxaale wa aleykum lool imaamul xaafis dafa jàpp ne mook bii Euh, yahud bi romb ne asalaamaaleykum yooyu saa saa ne est-ce xam ngeen lu wax euh, asalaamaaleykum wax dem leen yéen indi ko mu ñaan ñu laaj ko daw loo wax mu ne asalaamaaleykum <laughs> waaw mu ne léegi bu leen ñu laaj ko ci saa si ñoom noonu la imaamul xaafis jàppe loolu que après lañ ko laaj te pourtant yoneen saa salaam nee na moom boobu moom fayoon na ko nee woon na waaleykum bi mu rombee ba pare ne leen lu ngeen wax moo tax bon imaamul xaafis loolu la wax mais amaana mën na bañ tamit euh, li ñu gis mooy na nekk tamit. loolu c'est possible ah que benn xew-xew bi la mais mën na nekk beneen xew-xew mooy loolu amoon na sûr que kon ñooñu noonu fekke woon loolu ñoom xam nañ li ñuy fayee ndax dégg nañ yonent bay sa sam ni mu ko fayee ne waa aleyk waaw waaye dàqantewul it am ñeneen ñoo xamante ne nii dañoo dikkal yonent bay sa sam ci saxaaba yi ñoo xam ne fekkewuñu woon xew-xew bi ndax dañoo bari woon ne yonent saa salaam ñun kat waa yahuud yi dañuy laaj dañuy nuyu waaw lan lañ leen di fay yonent bay saasaan ne buñ leen leen nu yootee ne leen waaleykum waaw waaw kon loolu wallahu taala alam léegi al imam alxaafis muy continuer mu ne walam taxtalif ruwaatu an anasin fi lafdil jawaab mu ne nag boroom xam-xam yi bo ñi ñi ñi xadiis bi jële ko anas radiallahu taala anhum ñoom wutewuñu ci kaddu gi nga xam ne moom la yonent saa sallam ne na ngeen ko faye mooy wa aleykum boole ci ab wa wa e ak yéen yal na nekk tamit seen kaw li ngeen ñu ñaanal bil waawi wa bi siixatil ak alaykum mu ne qaala abu daawud fi sunan mu ne al imaam abu daawud mooy as wax na ci téereem bi as-sunan mu ne wa hakaza riwaayatu aisha mu ne riwaaya bi ni ko imaam sayyidatu aisha radiyallahu anha solo it nii la mooy dafa am wa bi loolu la bëgg a wax wa abi abdurrahman al-juhani wa abi basra ñii ñépp nii lañ ko solo mu ne qaala al-munziri amma hadiisu sauf que ab hadis Abu Abdurrahman al al-Juhani ak Abu Basra benn hadis la comme Imaam al-Hasan di waxee mu ne qaala al-Mundhiri amma hadis Aisha fa muttafaqun alayhi mooy hadis bi imaam bi ñu tuddoon sànq ne euh, Imaam al-Bukhari moom la njëkk a indi ci bunt bi bi Sayyidatu Aisha ne benn mbooloo ci yahuudi dañoo ñëw ne leen saa saa salaamu aleykum moom mu jëli ne leen ñu la saam ak laan ak lépp nekk yeneen saa saa ne ko mahlan ya Aisha hadis boobu mu ne muttafaqun alayhi la gis nañ ko léegi mu ne wa amma hadith abi Abdurrahman fa akhrajahu Ibn Majah wa amma hadith Abu Bakr fa akhrajahu An-Nasa'i qultu imam al-Hafiz mu ne lool hadith abi Abdurrahman imam Ibn Majah moo ko solo hadith Abu Nas euh, Abu Basra ki nga xam ne moo ko solo mooy An-Nasa'i imam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne qultuhuma hadithun wahid benn hadith képp la ukhtulifa fihi dañoo wute ci ala Yazid ibn Abi Habib an Abi al-Khayr dañ cee wute ci Yazid ibn Abi Habib mu jëla ko ci Abul Xayr fa qaala Abdul Hamid ibn Ja'far Abdul Hamid ah ibn Ja'far moom dane an Abi Basra moom dana ne ci Abu Basra la loolu axrajahu an-Nasaa'i wa at-Tahaawi imaam an-Nasaa'i ak at-Tahaawi ñoom ñoo ko solo waaye qaala Ibn Ishaaq